ci ñetti mbir yi nga xam ne dañ koo tuddoon te ne woon dañoo niroo te bariwaana ñu leen di jaawale ndax ñàkk xam te li ñu dugaloon ci lii lépp nag ci fatxu Makka bi nga xam ne moom lañuy gis njàngat yiñ ciy jële mooy xadiisu alayhi salaatu wassalaam ci xaadisatu almarati almaxzumiya ci xew-xewu ndaw si nga xam ne ci waa banu maxzum la bokkoon daldi woon fab kero mu joxe fa wane fa àttey sàcc daan bi nga xam ne moom la sharia teg di pen bi mu teg ngir aji ki nga xam ne mooy ki fat gisoon nañu alxuduud muy pen yi gisoon nañ ci juróom benn yoo xam ne boroom xam-xam yépp ci d'accord qad ittafaqu alayha mu am yeneen onze yoo xam ne dañ cee wuute ñii dañ ne pen am na ci daan am na ci ni ñii ne amu ci yooyu dañ leen a tudd mais jotuñoo gis jotuñ leen gis ginnaaw pen yi waxoon nañ am na leneen lu muy nuróol muy al qisaas nga xam ne moom la tubaab xame ci loi du talion Euh, œil pour œil dent pour dent waaye waxoon nañ la xaw na wuute ndax fii mooy bu dee waa ji moo ko tey te tamit ay condition la yoo xam ne fokk ñu remplir il suffit benn denc comme ci rey gisoon nañ bu mbokki ki ñu rey bu ci kenn ne jéggale naa c'est fini mooy jeex na waa kenn dootu ko fàtt waaw ndax bakkanu doomu aadama mënoo ko diviser comme liñ waxoon ne ñii de nañ leen jox diya ñi ci des nañ leen teg pen déedéet loolu man da ne nañ jox ñii diya ñeneen ñi li leen dese ñu rey waaj yi déedéet loolu man da ne léegi loolu gisoon nañ ko di beneen bi kon di mu dese ñu woon bu mujj bi te ci lañuy jeexale ci buntu boobu insha allahu taala muy at-ta'zir waaye laata ñu gis at-ta'zir comme que dañu jóge woon ci faat yi qisaas waxoon nañ dinañ tudd tuuti ci diya ci diya yi ndax yonent bi aleyhi salaatu keroog dane woon wa man qutila fa huwa bi xayri an imma an yuuda imma an wa imma an yuqaad aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam mu ne woon képp koo xam ne dañ koo faatal mbokkam keroog wax na ko ci fatxu makka zaadaha allahu sharafa képp koo xam ne dañ laa faatal sa mbokk ñaar yi wa mën a am imma soit soit waa ji ay yuqaad mooy ay yuudaa ju jox ko diya wala aw yuqaat mooy wala mbokk yi ne ah dañ ñoo faatal suñu mbokk ñun duñu nangu leneen lu dul faat ki nga xam ne moo faat suñu mbokk léegi nag gisoon nañu yépp bam desoon nag ñu wax ci wàllu diya muy indemnisation yi nga xam ne ndàmpaay yi ñuy jox mbokki ki nga xam ne dañ koo faat euh, ci faatu tayef walla faat goo xam ne njuumtee ci am walla yu mel noonu diya dañu naan ad diyaatu di wax ad diyatu ad diyatu mooy singulier bi pluriel bi mooy addiyaat a moom nag mooy jox gu nga xam ne moom lañuy jox alal ngir lan après rey goo xam ne mooy diyatul qatl lañuy wax parce que am na yeneen façon yoo xam ne yooyu taxu ñoo jóg fii ñun ci ku faat ku ñu faat lañuy wax alal jooy joxe ngir réparer li nga xam ne njuumte gi waa ji def wala rey gu mu rey waa ji ndax xam nga ki rey tey ki nga xam ne qatala ghayrahu dem waa ji rey benn waay ci maa tey xam nga ko moo ko tey mais am ci mbokkam yi koo xam ne dafa jéggale kon mu war a joxe indemnisation même bu dee ne nit ki dafa juum comme waa joo xam ne day dawal oto respecter toutes les toutes les les les les kii lu code de la waaye daal yàlla dogal na mu fël benn nit te tayu ko mu gaañu kooku kenn du ne ko kaay ñu rey la déedéet parce que tayu ko waaye nag day joxe diya. loolu muy joxe mooy indemnisation yooyu ndàmpaay yooyu mu war a jox mbokki waa ji loolu mooy diya ngir réparer bakkanu jàmbur bi nga xam ne moom la rotal voilà léegi dañ koy woowe al aqlu diya dañ koy woowe al aqlu gisoon nañ ko tamit waaw ci laa la doon waxe nag ne la aqlu tekkiwulum xel fii de déedéet mooy diya lay tekki waaw waaw ndax day ñoŋal protéger li nga xam ne mooy deret yi bakkan yi ci ñu koy tuur loolu benn mbir la waaye tamit le fait que jamono yooya géléem yi ñu war a joxe dañ leen doon takk dajale leen di leen yóbbul ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo takk kook ñu leen di takk takk ci ñoo taxoon ñu ne moo taxoon ñu tudd ko loolu di al aqlu voilà léegi nag ndax loolu wax nañ la xadiis bi léegi bi ko bi bi nga xam ne moo saxal loolu mooy xadiis Seydina Abu Hurayra bi nga xam ne moom lañ gisoon keroog ci Fathu Makka yonent bi alayhi salaatu salaam daal di wax lool ne képp koo xamante ne nii dañoo faatal mbokkam moom day am benn ci ñaari choix yi soit ñu mu laaj indemnisation walla ñu daal koy mu laaj dereetu waa ji rek ne kon nag ah yow yaa ko reyoon ah dañ lay faat waaw wool oh, dañ lay faat léegi ah alxuraan nag wax na wa man qatala mu'minan xata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wa musallamatun ila ahliha mu ne képp koo xam ne dafa faat ab jullit te tayoo ko fa tahriru raqabatin mu'mina day goreel jaam boo xam ne jaam bu gëm yàlla la wa ak diya boo xam ne ah moom musallama moom lañuy jébbal daldi koy jox ilaa ahlihi ci waay waa ni ñu xam ne moom lañu faatal seen mbokk léegi buñ xamee loolu bu ñu xamee loolu kon diya bi ñaata lay toll gisoon nañu ci fa Makka bi kër yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon na ci xadiis abdallah ibn amr ibn alaa inna diyata alxata'i shibha al-amdi maa kaana bis wal-asaa min al-ibil fi butunihaa awlaadihaa awlaaduhaa waaw mu ne li nga xam ne mooy diyaay indemnisation yi ñuy jox koo xam ne dafa juum faataate ah ci faat boo xam ne dafa niroog tey te mu nekk ci biyar walla aw yet kooku sans gëléem lay joxe sans gëléem yoo xam ne quarante dañuy ëmb quarante yi dañuy ëmb nga ne ma mais euh, est-ce loolu gëléem rek lañ mën a joxe ah est-ce gëléem kese lañu mën a joxe ah loolu boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim dañ cee wute boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim dañu wute ci est-ce que gëléem kese euh, lañu mën a joxe parce am nañu ne non du gëléem kese du du du du gëléem kese mooy mën na nekk am na ñu ne mën na nekk ci diinaar mën na nekk ci diinaar ak li mooy ci alal az-zahab fidda waaw kële mën naa nekk ci li nga xamante ne nii mooy diya ci zahab ci xaalis walla alfidda li nga xam ne mooy or walla xaalis mën nañ ko joxe léegi nag dañu wut ndax euh, ci côté boobu côté boobu côté boobu ku mel ni Shafi'i yi rahmatullah alayhim dañu ne cosaan ci joxe diya mooy al ibil mooy gëléem waaw mooy ay gëléem lay doon mooy li nga xam ne mooy cosaan bi te du du nekk leneen mu am beneen wax ah ñu ne mën naa nekk ci xaalis walla or te lool mooy mazhabu imaam Abu Hanifa ak imaam Malik naka noonu imaamu Ahmad ibn Hanbal muy waa jumhur loolu mooy lan loolu mooy lan këre kafeer bi du gëléem kese ku nekk nag am nga say dalil te am amaana li gën a dëgër insha Euh, am na tamit beneen wax boo xam ne dañ koy jële ci imaam ahmad rahmatullah alayhi ak imaam abu yusuf ak muhammad ibn alxasan alsheybaani rahmatullah alayhi ñoom ñu ne li nga xam ne mooy yi nga xam ne bu ci lañuy yi ñuy jël di ci joxe indemnisation du gëléem ak xaalis ak or kese comme li ñee wax waaw mooy cosaan bi mais ñoom dañ ne mën na nekk gëléem mën na nekk xaalis mën na nekk or mën na nekk nag mën na nekk sax alxanam tamit mooy jur ji waaw moo tax yooyu yépp mën naa nekk ndax ñi ne xaalis la te amaana lool mooy li dina dëgër que mën na nekk xaalis que ne il n'est pas obligé tout le temps mu nekk gëléemu kese moo tax par exemple instant bi ñi ne gëléem kese la mooy bu gëléem amul dañuy xool équivalent wu gëléem mooy prix gëléem ñaata lañu xool lu toll noonu mais xam nga prix gëléem jamono yi ça dépend selon dëkk yi parce que amul cours boo xam ne dañ naan cours mondialu gëléem loolu gisuma ko selon dëkk yi la te tamit même dëkk yi ça dépend ci façon gëléem gi ban façon gëléem la est-ce que gëleemu course la ndax gëleemu course yi même pays du golfe yi noonu ni ñu fa chéré keroog rek gis naa ci télé bi la 5 ñuy wane yoo xam ne kook Arabie saoudite sax la ñëw di ko jënd mais waa ji foog naa dane un million trois cent la koy jaaye waa ji jóge Dubaï benn kii ñëw moom fexe na ba waxaale daal ba ne ko est que waa ji wax ak waa ji est-ce que waa ji du ko mën a jaay un million cent cinquante xaw ma waa ji bañ waa ji bañ bi waa ji demee mu ne ko sax mu naan mu naan euh, journaliste bi ki doon def documentaire bi te loolu yàggul yàggul ah documentaire boobu mooy pas yàggul biñ ko tegee mais même biñ ko kiiwee yàggul mu ne waa ji naan man foog naa sax même un million cinq yi ma cinquante yi ma ko wax cinq cent yi ma trois cent yi boog yi ma ko un million trois cent yi même bu ñëwaatoon suba waxaat ma loolu duma ko jaay parce que gëléem gii ni mu ma attaché ak moom mooy gis yooyu ñoo gën a cher yeneen façon gëléem yi moo tax loolu euh, moo tax loolu kuy xool nag ne gëléem mooy da fexe kon xool gëléem lu wuy jar waaw léegi nga multiplier ko par ak critères yi ñu la wax cinq yoo xam ne yu ëmb la quarante yu ëmb xam nga ne loolu dina bari voilà dina bari léegi kon bu dee nag ñi ne ci xaalis ak or la ñoom dañ ne euh, dañu tegtaloo xadis boo xam ne même bu dee sanad bi wérul euh, ndax xadis boobu avec téere bi mu yónni woon kii la Amr ibn Hazm muy ci waa Yaman ah Amr ibn Hazm la ko joxoon ngir mu ngir waa ngir waa yaman mu ne ann fi nafsi almu'mina mi'atu min al ibil wa ala ahli dahabi alfu dinaar mu ne ci bakkalu jullit way ngëm yàlla mi'atu min al ibil saa gëléem la diya bi wa ala ahli dahabi ñi nga xam ne nag ñoom xaalis lañ yor alfu dinaar non kii lañ yor nu mu tudd euh, alfu dinaar cent dinaar dinaar waxoon nañ di selon yenn waxi niñ koy calculer waxoon nañ ko fan yële ay entre bi mujje woon ki entre cent vingt cinq ak cent cinquante jàpp deux cent ne kon loolu ngay lu toll noonu ci xaalis wala cent dinaar wala li nga xam ne mooy cent gëléem kon diya mën nañ ci am noonu ngir gàttal que ne loolu lu toll noonu la nit di joxe incha allahu taala léegi ñu ñëw nag kon ci suñu dernière ligne droit muy at-ta'zir kon ginnaaw biñ gisee al-hudud muy pen yi daal di gis al léegi nag mu dese ñu at-ta'zir at-ta'zir mooy lan. ak ta'zir moo la boo xam ne xam nga ta'zir masdar la waaw masdar mooy substantif shariba yashrabu shurban waaw ah jalasa yajlisu jilsatan aw jalsatan loolu mooy substantif gilsatan wala jalsa loolu mooy substantif mooy masdar ta'zir nag moo la boo xam ne moo boo xam ne moom lañ boobu dafa bokk ci yi nga xam ne lañ xamee ci arab lafdhun mushtarak liñ naan lafdhun mushtarak ndax moo bi ta'zir masdar la kon fan la jóge mu ngi jóge ci azara azzara azzara ci loolu la jóge léegi comme konoon la demee azzara lu muy tekki mooy buñ la nee euh, lafdun mushtarak mooy dafa benn mot boo xam ne day am sens yu wuute mais yemul foofu mooy sens bi en fait moom dafa nekk sens boo xam ne mën na tekki mbir ak contraire te loolu am na ci arab waaw loo xam ne moo yoo xam ne man na tekki benn mbir ak contraire waaw <laughs> comme alwaliyu xam nga loolu gisoon nañ ko ba gisoon li muy tekki dëgg-dëgg ak yu bari yi muy tekki non mawla mawla laa bëgg mawla voilà mawla mën naa nekk jaam bi jaam ab jaam ab esclave ñu naan mawlaa fulaan mais ki ko moom it sangam man nañ ko woowe mawlaa dañ koy woowe mawlaa xam nga ñaaree dañu wute ki moom ak ki ñu moom yépp am moo boo xam ne man nañ leen man nañ ko bokk lafdun mushtarak loolu nag moo am ci azar azar masdaram di ta'zir moom dafa nekk lafzun mushtarak entre loo xam ne dañ ciy taggaate ak tagg la lu rafet la ak teralaate la ak teralaate la teralaate wegal weg weg ak lan ak euh, màggal ak jàppal jàppale nit loolu mooy côté bu rafet bi beneen côté bi nag beneen côté bi moom day nekk ŋàññ ak ŋàññ waaw waaw ak ŋàññ ay duma ay mbugal ay dóor ni mu gën a tare day tekki loolu beneen côté nga ne waaye lii ngay wax moom am na ci misaal ma ne la waaw xoola tanzir côté bi côté bi nga xam ne azzara bi tekki ak màggal ak teral mooy li alquran wax suuratul Fath bi muy wax naan li tu'minu billah wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu yaay mooy bi muy wax ci yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw ne moom dañ leen ko yónnee li tu'minu billaahi ngir ngi moom yonent boobu da leen ci ngir ngeen di gëm yàlla wa rasuuli ak ndawam wa tu'azziruhu ngeen koy jàppale waaw diineem ji wa tu'azziruhu ngeen màggal ko moom yonent boobu alayhi salaatu wassalaam gis nga wa tu'azziruhu nga ne waa loolu ban ban lien la am ak ta'zir bii nga xam ne moom dañ ne du pen du xadd du qisaas waaye ay dubala yoo xam ne dañ la koy teg yoo xam ne sharia tegul ne natt ne ku def lii teg leen ko lii waaye lool ci appréciation wu imam bi di al imaamul azam walla juge bi kiy àtte àttekat bi ci moom lay ne ñu ne na nag beneen côté bi mooy lafzul mushtarak bi ñu ndax beneen côté bi ne la boobu ak ak mbugal lay teg tekki ak ŋàññaate ak dóor yoo xam ne àggul ci peine yooyu nag moo soxal fii côté boobu waaw parce que ak tanzir ci boppam côté boobu li muy tekki dëkk dëkk dëkk mooy almanon waaw ak tanziru côté bële mooy beneen côté mooy almanon loolu lay tekki ci arab léegi li tax ñu koy tudde fii ci côté peine kii dóor yi nga xam ne du ay pen wala sanction yi nga xam ne imam be ci appréciation la nekk mooy loo xam ne bu ko tegee da koy teg ngir terewaa ji ah terewaa ji mu jege yi nga xamante ne nii baaxul mu war koo def nit ki nga ne ma mais côté yonent bi alayhi salaatu salaam mooy fii man tensir ci boppam man lay ci étymologiquement voilà nga ne yonent quoi côté yonent mi aleyhi salaatu salaam nag mooy ñu koy protéger di ko jàpp ci li nga xam ne yu ñaaw la ak kuffaaru Quraysh yeeg yu bon yi waaw di ko protéger ci lépp loo xam ne dañ ciy protéger seen soxna yeeg seen alal yeeg seen bopp yi waaw loolu boo foofu lañ jógee étymologiquement après nag mu jaar ne ci côté tanzir côté dóor ngir protéger nit ki mu bañatee àgg ci yi nga xam ne dafa xaraam bu dee côté li wa watu aziruhu moom alayhi salaatu wasalaam ngeen jàppale ko màggal ko te jàppale ko ba li nga xam ne mooy mission wam bii àgg te noonu du ngeen ko def lu dul ngeen pare ngir jaay seen bakkan yeeg seen ñépp di ko protéger ci li nga xam ne moom ngeen di protésé di ko aar ci li ngeen di aar seen bopp seeni njaboot ak seeni alal léegi loolu étymologiquement lii la almano sharia nag wax nañ la sànq wax nañ la ko léegi mooy bu bu sharia naan sharia naan ta'zir fii ak ta'zir ci urfu shar'i boobu leen ci jublu mooy lan mooy ay daan la ay ay dóor la yoo xam ne ay mbugal la bokk mbugal la moo xam ne kenn nattu ko waaw kenn nattu ko ci appréciation juge bi képp la yem mooy xool lan moo approprié selon jamono ji selon waxtu wi ak kii mu daal di koy xool lu toll noonu mu natt ko teg ko waaj ci bàkkaar yoo xam ne jëf yoo xam ne àqu yàlla kese la walla àqu aadami la waaw loolu joxoon nañu ci exemple entre àqu yàlla ak àqu aadami te àqu aadami booy dégg mooy àqu doomu aadama booy dégg bu ne àqu yàlla ngi ci biir waaw ndax buur yàlla ci nga def yooyu yëpp waxoon nañ la ko fee paas nga ñëw def ko tooñ sa mbokk ba faat ko wala yu mel noonu mooy même bu dee àqu jàmbur mais àqu buur yàlla mi xaraamal loolu nga jëkk koo def kay mu ngi ci biir sauf que yenn yi day gën a day day noot waaw ndax xam nga ku ñu sàcc alalam loolu xàqu aadami bi dafa noot le fait ndax alalam lañ jël mais àqu yàllaa ngi ci ndax yàlla mi tere sàcc yow nga ñëw ne malgré tout ça di nga sàcc mooy fule nga au aqu ki nga xam ne mooy sa boroom mi nga xam ne moo lu bind daal di lay tere loolu léegi nag euh, mu am nag ay laaj ginnaaw bi ñu xamee lii mooy waa mais affaire boobu noonu parce xam nga li tax ñu bari réere ko mooy il faut affaire bii ñuy bëgg a wax leer ndax bu leerul saa ko mooy <laughs> euh, bu leerul ci ñi mës a dégg ta'zir nan lay leere ci ñi nga xam ne masuñu koo xam waxoon nañ la looloo tax ngay gis léeg-léeg ñu dégg ñu naan comme exemple ba ma la joxoon Soudan ñu déggoon ne dafa am benn ndaw xaw ma la defoon gaa yi teg ko benn pen boo xam ne gaa yi association yi ak yenn kii yi nga dégg ñoo xam ne naa ay jullit lañ naan en plus ndaw si mbugal yiñ ko nar a teg amul ci alquran waaw lii ñuy wax teguwul fenn parce que ñooñu xamuñu dara xamuñu sharia xamuñu ko ñoom ñoom ñoom bu dara ci wéreñ naan te sax lool waxuñu ko ngir gëm alxuraan de parce que alxuraan mi nga xam ne moo wax az-zaaniyatu waz-zaani fajlidu kulla waahidin minhuma mi'ata jalda loolu rek gars yi dañ koy remettre en cause kon bu ñëwee naan tey kii nii ndaw si wala diw mii lii ñu ko nar teg amul ci alxuraan bul foog ne dañ ko wax ngir ne bu ci amoon sax garaawul nañ ko appliquer non non non lool c'est pour leurrer ñi nga xam ne ñooy masse populaire bi bëgg leen soulever pour wan leen ñu wane seen naqar ci mbir yi wan ne gaay li ñuy def ci seen xelu bopp lañ koy teg ak seeni bakkan alors que ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy abadatu anfusihim wa hawaahum ñoom ñooy seet jaami jaami seen bànneex mooy xoola yeneen ci ma alei salaam cosaani ta'zir loolu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam sharia ci boppam moo ñu ko tëral te yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko la voilà ndax gis nañ pen yi lim ci wax ni mu leere waaw ki da ki sàcc dañuy dagg loxoom law anna Fatima bint Muhammadin saraqat saraqat laqata'tu yadaha loolu leer na wal iyaadu billah kanta qisaas it leer na wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs yaa ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumul qisaasu fil qatla waaw loolu leer mu buur yàllaa ñu farataal li nga xam ne mooy ku ray ci tey ñu faat la kanta <coughs> ta'zir nag ay mbir la yoo xam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam yenn yi danaan day wax ne lii de bu dul woon lii dinaa ko def wala sax mu digle ko mais li mu digle noonu du ñu takk mooy du loo xam ne dañ naan ah bi mu ko waxee nombre de yar yii la wax wala yu mel nii wala loolu moo ci dul am Euh, par exemple ma ne la xoolal exemple digal gi mu digal ñuy diggal xale yi ah ñuy ñuy mooy di leen teel a miinal xamal julli ñuy ñuy teel di julli mu ne te ngeen leen dóor leen bu ñu manee bu ñu amee dix ans bu ñu ko def ngeen leen ciy dóor xam nga ngeen leen ciy dóor waxul ñaata yar ngay dóor xare bi loolu waxu ko ak noo koy dóore yooyu waxu ko voilà mooy mbir yi bu ko diglee takkul ne ñaata lay doon voilà ak lan le que xoolal waaye nga xam ne da doon bañ a joxe zakat hein mu digle non seulement ñu jël li mu war a joxe ci ci ci azaka mais ñu jël benn wàllu xaale alalam xam nga loolu bokkul ci zakat mais comme que lu ko yàlla yàlla mi ko xéewalal alal laaj ko ci loolu ngir masaakiin yéeg mbokkan yeeg yooyu mbokki jullitam yi yi ñàkk mu bañ na du ko joxe yonent mi alei satu salaam seulement nañ ko jël mais ñu jël benn part ci li nga xam ne mooy alalam loolu tanzir la ngir yar ko la yar ko walla yar la ah, ngir yar ko ba bu ëllëgee dootu ko def gone gi loolu la ngir yar ko ngir mu tànn mu jëf lu baax sinon buñ bàyyi naan gone la buñ ko forcer ci dara lan moo tax bu école jotee doo ne nañ ko bàyyi rek bu bu bu bëggula yeewu nañ ko bàyyi li nga fexe bam dem par waaw lan moo tax nag bu dee yëfi diine moom ak yooyu ngeen ne kenn war koo cee force mooy loolu la yar ko ci ba mu xam ne lii mooy lu baax li ñu war a def voilà lii nii lépp mooy ay mbir la yuy junju tensir yar gi ñuy yar ñenn ñi ndax li ñu def ak li nga xam ne dañ ne duñu ko def parce que ki ne duma joxe azaka fenn sawaay joxe azaka muy bañ zakat nga xam ne xaqul maal la boobu moom même liir bi sax bu amoon ay milliards amul ñu naan majeurul déedéet loolu àq ji ci alal ji la dellu mais delluwul ci nit ki dañu koy jël ci alalu liir bi moo tax mu doon permettre Seydina Omar doon wax naan radiyallahu anhu dee leen alalu jirim yi dee leen ci commerce aka lool di ko yaxantal la takuluhu as-sadaqa wala zakat ba sarax bi azaka du ko azakaat yi ko lekk lépp avant xale bi juddu avant boog muy màgg alal ji nekk ci compte bi rek ngeen bàyyi ko fa te at mu nekk ah comme que ëpp na nisaab foo jaar day génne azaka tout le temps li ngeen ko fay bàyyi jël leen ko ngeen xool commerce boo xam ne bu dox la wala benn investissement bu baax ngeen def ko fa bu ko defee alal ji di muy jur leneen ci lu lew nga xam ne zakat ji du ko jeexal kon loolu la yii yépp ay exemple am na yeneen yeneen yeneen waaw am na yeneen xam nga yu mel na la doon wax ne képp koo xam ne mooy kuy xool ay awraay jàmbur mu ne ngir waa ji bu bënnoon bët bi dara du ci ne comme nga ñëw di yëddu ay nit bàyyi bañ nekk seen néeg nga jël sa bët ci bën bën bi di yëndu xool la lañuy def mu ne moom alay saab saab ku mel noonu mooy yow kooku noonu bu ñu fëqee bëtam dara newu ci ah kook kook bëtam hadar la mooy dañ koy mooy amul benn kii benn pen bu ñuy ci teg waa yooyu yëpp ay façon ay façon yar la yoo xam ne kon moom da koo junj ngir ne loolu li bur wan lii nii lu mën a nekk la kon léegi gis nga yooyu ak xoola bi mu ne gaa yi nga xam ne duñ dem jàkk mukk waaw gaa yi nga xam ne duñu dem jàkk waaw nga xam ne ñoom julli ci mbooloo seen yoon newu ci seen kër yi rek mu doon wax ak bëgg taal seen kër yi ci seen kaw ci nga xam ne duñu ñëw mukk ci julli ci ci ci mbooloo yi ngir lan ngir yar leen ak ñi ci des waaw ñëw taal seen kër yi bu ko defee dina leen jàngal bu ëllëgee ak ñeneen ñi ñuy ñëw di def ñuy ñëw bàyyi bàyyi toog yi ñuy toog seen kër yi te duñ masa dem ci njoo mbooloo yi mooy loolu yépp ay façon yar la yoo xam ne nenti ma la sa wan nañu mais du loo xam ne hein du loo xam ne ay pen la yum institué déedéet voilà léegi loolu la léegi te tamit waxoon na benn affaire moom alayhi salaatu wassalaam hein que laa yujladu fawqa ashri jaladaat illa fi haddin min xuduudillaahi taala këne du ñu duma kenn lu ëpp diis yar hein laa yujladu du ñu duma fawqa ashri jaladaat du ñu dóor lu ëpp ay yar lu dul ci pen ci penu yàlla yi kon kay wan na ne kon duma kon lool mën nañ ci yara nit voilà ak tëj am na sax beneen boo xamante ne ni ci tëj la waaw léegi kon cosaani tanzira ngoog léegi bu ñu xamee lool mooy mais léegi comme que af lii nga wax nii natt ko moom simple na appréciation juge léegi est-ce que am na ay cadre ñu ne waaw wow charia da koo cadré ah non charia da koo cadré il faut affaire yi di approprier li waa ji def parce que quand même nit ku sàccum nen mënuñoo sàccum nen ñu ne waaw yow li nga sàcc matul nisaab waaye li ñuy def dañ lay tëj quinze ans loolu c'est pas approprié non non non c'est pas approprié on va t'emprisonner quinze ans parce que ab nen la sàcc loolu c'est pas approprié sax moo tax affaire bi il faut mu raisonnable charia nag da koo cadre ci nga ma ci naka mu ne moo tax loolu dafa am ay laaj yoo xam ne moo koy ci la cadre boobu du jóge ci lañ koy aborder mooy est-ce que tanzir am na pen boo xam ne dañ naan lii nii ci tuutiwaay façon yaraate bi ci tuutiwaay fii la mën a yem ah loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ne déedéet lu mu mooy tanzir amul luñ naan lii wa gën a néew déedéet mooy lépp loo xam ne ak yeddaate la ngir yar waa ji ngir tamit indiwaat ko tout simplement rëcculoo ko lim def ah rëcculoo ko xamaa ko ne xam nga ne lii nga def jaaduwul bu dee ne loolu dina doy wax wax juge bi woo waa ji def mbir mi ne ko xam nga ne li nga def ñaaw na de ah lii nga def xam nga ne ñaaw na. amul kenn koo gis ci sa moroom yi ku def li xoolal rek jëlal sa bët nga sànni ko ci sa nawle yi sa mbokk yi ak tamit sa mbokki taalibe yi est-ce que gis nga koy def lu mel ni yow mu gis waa ji loolu touché ko loolu doy na loolu tanzir la waaw wax kese mën na koo doon ŋàññ waa woo ko raisonné ko loolu doy na wala mu woo ko waar ko waar ko ne ko xam nga ne lii nii sharia bëggul lii sa borom suñu borom subhaanahu wa ta'ala tere na lii waar ko bu jaree nag ñu daal di koy ŋaññaale ñu ŋaññ ko bu jaree ñu ñu fëgg loxo ci taabal ji ñu fëgg ci taabal ji ne ko hey fais attention la prochaine fois tu vas le regretter c'est c'est c'est clair voilà je veux plus entendre dire ça boo ko fi waxatee bu dee loolu doy na baax na waaw wala bu gisee ne waa nañ ko tëj un jour nañ ko tëj mu def loo xam ne ñu ne ko ah finalement décidément yow li ngay def tey moom mënoo ñibbi sa kër mu ne ah déet nga ne lan mu ne mënoo ñibbi sa kër parce que forfait bi nga def il faut que tu passes minimum yow il faut nga dem kason minimum benn fan tey moom ndungu siin ngay fanaan bu dee gis na ne loolu doy na mu def ko wala mu nekk koo xam ne ab parent la boo xam ne dafa def ñi mu raayam ñi ñi nga xam ne ñooy ay doomam wala ay soxnaam loo xam ne warul mu daal di ne ko on va te retirer garde sa xale yi ngay am garde bi dix jours wala cinq jours wala deux jours parce que yow woowoon naa la ne la lii kenn du ko def ay gone nga ñëw defati ko cette fois-ci cinq jours laq ko kii bi dootoo leen gis waaw yooyu yépp mën naa ne wala mu nekkoon ab fonctionnaire ci état bi mu def loo xam ne ñu daal di koy rajjee waaw mën na ñëw ba radiation ñu rajjee ko wala ñu mito ko ñu mito ko waaw mutation tanzir mu def loo xam ne warula koo def ñu tanzir ko walla sax ñu dàq ko bu dee par exemple koo xam ne maître buy sàkku bu doon xam dañ koy tuumaal yenn yi te amoo ci preuve mais presque ñépp a ngi koy yi foog mu tegu ci preuve ngir bañ loolu wala nga gis ko muy fitnaal soxna yi walla wala loolu sax muy maître boo xam ne day fitnaal soxna yi soxna ñi muy jàngal xale yi taluñ njàng mi moom rek lañuy xool ndax na nga dégg ñépp naan noonu maître diw moom vraiment moom moom moom lañ yàkkamtee gis nga xam ne kii baaxul ndax parce que lay fitnaal nii nga jël classe boo xam ne ay góori kese la nga jox leen waaw ay góori kese lay jàngal waaw te loolu sax du tansiir loolu sax la waroon deme ci réewum sharia bu dee amul ay soxna yu leen mën a jàngal moom waaw bu boobaa mais bu dee lool am na noonu lay deme léegi bu jaree kon ñu muté ko bu def fonctionnaire ñu muté ko bu jaree retenu ci alalam ñu retenu lenn ci salaire am exemple bu doon suñu Sénégal yi mais comme que charia doxaluñ ko <laughs> euh, bu bu prof yi daal di grève des grèves yoo xamante ne amul fuñ ko teg amul fenn fu ko teg c'est pas mooy ñoom daal wax nañ seeni motif way ñu ne leen nag ñu woo leen wax leen ne leen bàyyi leen seen grève parce que di yàq kiiw xale yeeg yooyu ndax yéen li ngeen di grève nii gis nañ ne amul raison d'être ñu continuer grève bu boobaa juge bi état bi wala njiit bi mën na jël décision ne jour bu ngeen grève jour boobu kenn du leen ko fay wala sax dara seen salaire deux mille la hein ne leen kii cent mille euros la cent mille kiibo boobu cent mille francs CFA la dinañ ci téq ku nekk dix mille euros lii di di di dix mille bokk francs CFA loolu la yooyu yépp ay façon tanzir la xam nga yenn yi yu ndaw la am na yu ko gën rëy boo gisee ñuy wax yi yu ndaw mooy ne ndax dafa am yu ko gën a rëy yii moom boroom xam-xam yépp a d'accord ne tuuti tanzir amul limite léegi nag bu ñu xamee lool est Euh, am na tanzir foo xam ne dañ naan lii nag manu koo dépasser loolu nag la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi daal di wute wax bu njëkk bi ñu ne comme xadiis bi nga wax sànq te xadiis boobu mu ngi ci saxiixu imaamu al Buxaari ak imaamu Muslim ibn al al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhima mooy laa yujladu fawqa ashri jaldaat fi haddin min huduudillah kene duñu dóor lu ëpp lu ëpp diis yar ci loo xaman i lunul ci pen yoo xam ne ci penu yàlla yi la wax bu njëkk bi ñu ne kenn du yokk ci loolu laa yuzaadu ala ashri jaldaat kenn du yokkul ëpp diis ci tanzir foofu la yem mooy ak sar bi loolu la waaw ah, te loolu ku mel ni ah, Ibn Hazm loolu la wax zahiriya yi ñoom loolu lañ wax parce que ñoom comme que dañuy topp rek li feeñ ci texte yi ñu ne texte bi daal leer na yonent ma lay saa soxna ko xadiis mu ngi saxiixay ni manula ëpp li nga xamante ne nii mooy bées yar loolu kenn mënu koo dépasser ci tanzir ci yaraati waaw ñoom kon seen dalil leer na deuxième wax bi hein ñu ne ah mbir mi dañuy xool xadd yi mooy peine yi exister ci sharia ah bu boobaa nag ça dépend ci boroom xam-xam yi ban moo ci gën tuuti xam nga bu dee Shafi'i yi rahmatullah alayhim hein seen mazhab li gën a tuuti ci pen pen yi mooy quarante mooy xaddul xaddul shaaribil xamri quarante la bu dee xanafiya yi ak waa jumhur gisoon nañ ñoom dañ ne quatre-vingts la hein wax bi deuxième wax bi ginnaaw ñi ne moom du dépasser dix yar ndax xadiisu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñeneen ñi ne mbir mi dañuy xool fi peine bi gën a tuuti bu existe ci charia mooy ne tanzir du agsi mooy du ñëw ba tolloog pen bi mooy ci suufam lay ne bu dee 40 la 39 lay doon 39 yar mooy li gën a tar lu ñu man a teg ci tanzir voilà léegi bu dee ne xanafiya yi rahmatullah alayhi ñi nga xam ne ñoom dañu jàpp lan hein que euh, mooy dañuy xool waa ji li mu def hein comme bu dee ku naan sàngara léegi nañ jël boobu bu dee exemple ku jël sàng ku naan sàngara bu dee ci Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañ naan kon bi ñuy def trente-neuf lay yem ndax quarante mooy li nga xamante ne nii hein mooy li nga xam ne mooy penu ku naan sàngara moo ci gën a néew kon ci pen yi quarante yar léegi nag kon quarante trente-neuf mooy lu gën kawe ci lu ñu mën a tanzir nit lu ñu mën a yare nit voilà kantaa xanafiya yi comme ko ñoom dañoo jàpp ne pen yi gën tuuti mooy quatre-vingts moo tax shaaribul xamri xam xamri quatre-vingts la haddul qadfi quatre-vingts la ñoom amuñ 40 comme Shafi'i bu boobaa ñoo kon mbir mi mooy 79 waaw 79 yar mooy fi gën a fu ñu mën a teg pen nit non kii ñun fu ñu mën a yara nit ci tanzir voilà léegi wax mu am beneen wax ci biir wax yi mooy xam nga wax yi nii deuxième wax bi. mooy dañuy xool peine bi gën a tuuti léegi ñu jël bu dee quarante la selon Shafi'i léegi trente-neuf mooy li gën a mag luñ mën a dóor lu ñu mën a yare nit léegi nag bu dee Hanafiya yi comme ko ñoom soixante-dix non quatre-vingts bi gën a tuuti kon soixante-dix-neuf mooy lañ ko mën a yare léegi ci biir wax bi c'est ku mel ni ñoom euh, kii euh, euh, mazhabu imam Ahmad rahmatullah alayhi ñoom ñoom en fait ñoom ñii niroo nañ ñu wax mais dafa am benn teqantal ñoom dañ ne dañuy xool façon façon bàkkaar bi waa ji def façon forfait bi waa ji def ñu xool loolu noonu xool pen ba mu nirool ñu xool pen boobu noonu ni mu toll duñu ci àgg mais ci suufam ñu doxal nag li Shafi'i yi def voilà est-ce que comprendre nga affaire bi mooy ne bu dee waaj la joo xam ne dafa ne dañ ko xam nga nu mu tudd waaju njaaloo lan mooy lan mooy kii bam koo xam ne ab célibataire la masula sëy sans coup bu dee ci mazhabu imam ahmad rahmatullah alayhi dañ ne dañuy xool bu dee ki ñuy yar mooy li mu deful lu tax pen ñu war koo teg pen mais mooy koo xam ne dafa ñëw fóon ab soxna wala def ak moom lépp ba mu des li nga xam ne mooy ilaaj bi mooy pénétration bi ñu ne xam nga kon bu boobaa nan la ñuy def dañuy xool comme que bàkkaar bi mu def bàkkaaru zina lay jege dañuy xool xaddu zinaa yi lan la ñu ne cent la de cent yar pour ab célibataire ñu ne léegi nag duñ ko dóor kon cent yar quatre-vingt-dix-neuf yar lañ koy dóor est-ce que comprendre léegi bu dee sàcc ñu ne bu dee sàcc sàcc xam nga dañuy dagg loxo ñu ne waaw mooy koo xam dafa sàcc loo xam ne matul nisaab kooku dañ koy yar bu ak kenn manu la ne li gën a suufe dagg mooy dañuy njoos déedéet du loolu bu boobaa ñoom dañuy xool leneen mais bu dee li nga xam ne ay dóor la ñoom bu boobaa dañuy xool peine bi gën a jege waa li mu def ñu xool ñaata yar lañ fay dóor léegi ñu jël lu di gën a néew loolu loolu mooy petite différence bu am entre madhabu hanbali yi ak li nga xam ne mooy madhabu hanafiya yi ak shafi'iyya yi rahmatullahi ala al jami' léegi nag euh, mu am beneen wax bale bi ñu ngi ci est-ce que am na lu mooy am na ci bariwaay fu mu toll kon bu njëkk bi mooy waxu ñoom imaam Ibn Hazm zahiri yi rahmatullah alayhim du weesu diis ya deuxième bi mooy ne dañuy xool peine bi mooy peine yi gën tuuti li gën tuuti ci peine te loolu wax wax naa la selon mazhab yi la kon ndax entre lool ñi wax lool mooy Shafi'i Hanafiya yeeg Shafi'i yi rahmatullah alayhi ak ñi nga xamante ne nii ndax wax jooju eh, même imam Ahmad ci la mais sauf que ñoom dañu am nuñ ko nu ñu ab wuute bu am tuuti mooy bu dee Shafi Hanafiya yeeg Shafi'i rahmatullah ñoo bokk lu ñu wax sauf que ñoom fi fi wuute bi am mooy ne Hanaf selon Hanafiya yi peine bi dina tuuti. bu existé ci hadd mooy quatre-vingts yards alors que Shafi'i rahmatullah alayhi peine bi gën a tuuti bu existé mooy quarante yards comprendre ñoom ñu kaw ko foofu alors que Hanbali yi ñoom li ñu def dañuy xool façon forfait njombe gi waa ji def ana ban ci peine yi existé la nirool bi mu nirool bu dee ne peine peine quatre-vingts mooy comme sharibul xamri wala boog ki nga xam ne mooy alxasf ki nga xam ne day day day day tuumaal nit ñi di leen accuser njaaloo bu dee kooku noonu mooy pen bi naat la quatre-vingts ñoom ñu ne bu dee ne lim def dafa niroog loolu te àggul foofu dañ koy dóor kon soixante-dix-neuf ya voilà bu dee ne côté njaaloo la ñu xool mais àggu fa ñu dóor ko quatre-vingt-dix-neuf quatre-vingt-dix-neuf ndax duñu ko dóor cent léegi nag ñetteel wax bi mooy waxu imaam Maalik rahmatullah alayhi ak ñeneen eh, ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim eh, mu ne non loolu moom mën nañ ci yokk xadd mooy tanzir mën na ëpp xadd pen waaw mën na ëpp pen mën na ëpp pen loolu mooy lan mooy nit mën naa def loo xam ne dañ ko koy bàkkaar bu mu def boo xam ne amul pen mais biñ koy yar imam bi gis ne maslahaay dëkk bi ak tamit société bi mooy mu dóor ko lu ëpp saa yar daf koy dóor voilà loolu la kon lool mooy hein wax yi léegi léegi ginnaaw wax yi ana lan mooy li ci gën a dëgër euh, ana lan moo ci gën a dëgër dañaa amaana nag amaana ndax wax bu njëkk bi da ngay gis ne ñoom teg nañ ko mais loolu euh, que duñ yokk ci mbir yi loolu kan moo ne dafa dafa génn euh, imaam al bi laa laa laa liir muy wax loolu walla mais jàppatuma exactement ne xaraja maxraja al-ghalib loolu noonu dafa génn xam nga maf ci mafhum yi mafhumul ghalib dëgëru voilà moo nañ bàyyi loo parce que teewlu ma ko gis naa ko fenn mais xamatuma exactement ak kan moo ko wax moo tax moo nañ ba nañ ba wax jooju mais mais pour wax lan moo gën a dëgër moo gën a dëgër euh, mooy dañu naan amaana waxu Maliki rahmatullah alayhi mooy li gën a dëgër waaw nga ne lu tax lan moo tax que ni mbir yi kon ah mbir yi mën naa ëpp loolu dañ lan la ndax euh, ñoom seeni tegtal même bu dee ñële am nañuy tegtal tudduñu ñëpp parce que suñu waxtu yi moo jot lool moo tax mbir mi boo gis boo seetloo defuñu niñ doon def nga ne ma nan ngeen nan lañ doon def ma ne la mooy liñ doon def dañ doon wax ne dal yi lu ñuy xam nga tudd nañu euh, euh, zahiriya yi mais ñii nii xanafiya euh, yi shafi'iya yi ak imam ahmad tudd ñu seeni dalil parce que buñ ci duggee lay gën a gudd maalikiya yi rahmatullah alayhi waxuñ la tamit seen benn dalil mais ñoom seeni dalil en fait dañu koo teg ci ay asar yoo xam ne yenn yi ñu ko jëli ci Seydina Omar ibn al-Khattab rek ak Seydina Ali ibn Abi Talib këne yoo xam ne day rapporté di wax ne yone moo ñoom dóor nañu teg nañu ay yar lu ëpp li nga xamante ne nii mooy sans yar koo xamante ni nii dañ ko doon yar tanzir lañ ko doon def voilà te loolu kon bu doon ne dafa ëpp euh, kii bi dafa il fallait pas ñu dépasser li gën a ci peine yi kononte kon du ñu yàpp du ñu agsi ci ci li nga xam ne mooy du ñu yem ci li nga xam ne mooy mooy mooy cent ba di ko dépasser des fois te ñoom ku ci nekk ci ñoom ñaar xulafaa ur-rashidun yi nga bokk ñi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo ne wa aleykum aleykum bi sunnati wa sunnati al-xulafaa ar-rashidin al-mahdiyyin ba'di maa ngi leen di dénk sama sunna ak sunnaay xulafaa ur rashidun yi nga xam ne ñoo ñu gindee yi ñu gindi ñi nga xam ne les bien guidés yi nga xam ne ñoo nekk sama gannaaw ñoo ñëw sama gannaaw voilà léegi ah léegi nga ne mais di yi nag xadiis boobu saxiixay ni la ne nooy tontooloon dañ naan c'est que affaire affaire bi mooy tazir du dóor kese xam nga ko wax nañ la ay xasak yooyu yëpp te loolu ñépp ci d'accord ak même tëj kaso ak exilé loolu lépp ay xeetu tazir la loolu lépp xeetu tazir la xam nga ne tuma ne sax am na ku mu ko defoon waaye nga xam ne moo doon wax naan te gisoon nañu ko nga xam ne xunsaala ba pare mais ndekete yoo liñ fi nekk xàmmee na jigéen ñi naan boo boo ub bu ñu ubbee Makka yow diw fexeel ba doomu Raylaan gi moom bum la rëcc ndax moom tudbiru no tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thaman <laughs> walla iyaadu billaah ba ko yonent mi alayhi salaam déggee daldi ne yow ndeke yaay wax lii kook da ko exilé woon nafiw kon gis nañ ne affaire yi du dóor kese moo tax dañ naan affaire yi affaire mbir mi mooy mën nañoo yokk ci diis yi parce que façon tanzir yi dañoo bari voilà façon tanzir yi dañoo bari diis yi loolu noonu euh, mooy mënuñu ko faa tënk mënuñu ko faa tënk mënuñu ko faa tënk ndax am na yeneen façon léegi nag ah, bu loolu leeree bu loolu leere kon insha allah lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër léegi nga ne ma mais am na beneen wax ah? am na beneen wax am na beneen wax ñi nga xam ne dañ ne fokk il faut pas mu mat euh, li day nekk li gën a tuuti ci dañuy gis pen yi li gën a tuuti ñu teg ko foofu loolu dañ naan loolu de en tout xel xellu na lool waaye nag dalil bu koy épaulé ñun lañ gisul boo xam ne bu dëgër la hein boo xamante ne day ñëw di épaulé loolu parce que même buñ ne ñoom jëlee nañ ci imaam Ibn al-Musayyib ah que ne benn euh, waay benn euh, jigéen boo xam ne xale la woon benn jigéen nekk diggante ñaari góor ah benn jàmm léegi ba ah léegi ñooñu mooy bañ ba ba ba kenn ki daal di daal sëy xale bi ak jàmm bi mu ne nañ ko dóor li nga xam ne mooy quatre-vingt-dix-neuf yar waaw. mooy ab kii la woon jaam la boo xam ne ñaari nit a ko moomoon ñoo ko bokkoon kenn ki daal di sëy moom mooy boobaa ma ñu ne dafa njaalo moom parce que comme que nag jaam bi mooy ñoom ñaar a ko bokk voilà loolu la mooy nekk diggante ñaar mooy ñaari nit a ko moomoon kenn ki daal di sëy jaam bi mu ne nañ ko dóor quatre-vingt-dix-neuf mooy loolu loolu yépp mënuñ cee sukkoo ne lii nii ab règle la waaw ah ab règle la boo xam ne day tax que Eh, mbir yi mënuñ see yokk dara voilà kon nag léegi nag benn affaire am na am na benn laaj ndax xam nga bu loon façon yi nga xam ne moom la tanzir bari façon yi façon yi ni mu bare waxu ah, kii day day dëgër lool ah, bu imaam Ibn Hazm bi waaye affaire bi dañuy gis ne mbir mi du foofu rek la yem du foofu rek la yem ndax bu loolu ñoom Seydina Ali Seydina Omar radiyallahu du ñu xam lool ba pare di def lépp loolu voilà voilà léegi mu am benn laaj boo xam ne insha allah ci lañuy jeexal mooy est-ce que tanzir mën na àgg ci rey na mooy koo xam ne moom dafa def loo xam ne pen amu ci xisaas ci ñu war koo yar yar mais yar bi dem ba àgg ci li nga xam ne mooy mooy mooy rey waaw loolu moom daanaka boo demee ci fuqaha u maalikee rahmatullah en général nii dañ naan ñoom dañ ko dañ ko permettre mais du lu ñu permettre ci loolu ñoom dañu xool xadiis yoo xam ne Yonent mi sallallahu alayhi wasallam da ciy wax ne ku def lii même faat ko ci yooyu noonu lañ jàpp nga xam ne te du ñuy pen yu ay xadis ki rot ñoom nag ñu jàpp loolu nag daldi nekku ko def bu boobaa juge bi mën naa jël li nga xam ne mooy possibilité boobu daldi àgg sax ba faatluwaa ji te loolu it wax yu mel noonu am na ci xanaabila yeeg xanafiya yi mooy nit koo xam ne kon koo xam ne moom mbonteem ci kaw suuf mbonteem ci kaw suuf mais amul dara lu ko mën a arrêté lu dul rey man ngeen koo tëj ta ta te li mu def àggul mooy àggul ci peine buñ koy teg mais li mu li mu accumulé boo ko tëjee yoonam naw ci gis nga bu ngeen ko tijjee mu defaat lu mel noonu mais façon façon tanzir boo def mu def loolu ñu ne nag bu dee nag loolu la moom nga xam ne ak mbonam du mënuñ koo dindi ci kaw suuf lu dul rey ko boobaa dañ koy faat ñu ne exemple ñu ne mooy waajoo xam ne ci bid'a lay woote waaw ci bid'a lay woote waaw ak koo xam ne day tas mbooloo jullit ñi ndax yonent ma lay saab saab moo ne woon ñi nga xam ne seen euh, seen laa yaxillu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah illa bi ihda thalath as-sayyibu az-zani an-nafsu bin-nafs wa taariku li diinihi al-mufaariqu lil jamaa waaw mu ne du dagan bakkanu kenn koo xam ne yu'minu dafa gëm billaahi la du dagan dereetu bépp benn jullit boo xam day seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla te seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la te jaamam lu dul ci ñetti yi as-sayyibu zaani koo xam ne moom lañ la doon wax ku sangewu ba pare masoon a sëy ba pare daal di jaaloo wan nafsu bin nafsi ku rey nit ñu faat la wa taariku li diine ki bàyyi diine mooy ki murtad al mufaariqu lil jamaa kiy tàqale li nga xam ne mooy tàqale ak mbooloo yi moo tax ñoom dañuy xool yu mel noonu waaw ak bi muy wax naan bu ngeen falee ñaari nit ñaari njiit ah ñaari xalifa ñu jaayante ñaari xalifa faat leen kenn ki ndax division lay doon indi lay indi ci mbiir nit ñi waaw ak képp ku leen dikkal wax ji mu wax moom yi salaatu wassalaam ne képp ku leen dikkal ah digal di leen digal ci benn nit rek bëgg a bëgg a tàqale seen diggan seen mbooloo yi mu ne fadribu unuqahu bis sayfi kaa'inan man kaan dóor leen doqam ñëw bëgg a tas mbooloo julli bi dog leen boppam kaa inan man kaan ku mu man di nekk mooy ñooñu xam nga loolu muy def di dug di di tas di gënte nit ñi di kii mooy du pengu ci yàlla teg mais ñu ne kooku ak monam danga koo mënula canaliser noo def mu continuer di ko def kooku nag dañ koy dóor looloo tax maalikee yi rahmatullah mbooloo mu bari ci bokk na xam nga gisoon nañ ci yi nga xam ne dañu cee wute ndax pen am na ci dem mooy le magisien ñu ne magicien boom kooku cor boppam baax na mooy li ci ndax jël nañ ko ci ñoom Seydina Ali ak Seydina Omar que ne faat nañ ay magicien waaw que ne tazir léeg-léeg mu àgg foofu mais lool mooy li nga xam ne mooy li gën a kawe mooy li gën mooy ñàkk pexe amul beneen loo xam ne bu ñu ko defee am na nag ñoo xam ne boroom xam-xam yoo xam ne dañ ne non moom mënula àgg foofu manuñu tanzir ba faat nit waaye insha allah xam naa tey nag dañuy yem noonu bu ko defee nag ñu yem noonu jeexal e, xam naa kon dañuy yem noonu insha allahu taala ci kaw noonu kon jeexal nañ masalaay tanzir ci lañ jeexal al ak li jëm ci al tanzir ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu al qisaas